Allahu akbar mu ne al imaam al Bayhaqi soloo na ko tamit ci ash-Shu'ab waaw mu ne am na beneen yoon boo xamante ne ci yoonu al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib mu jële ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha muy al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib surtout sayyidina Ali la radiyallahu anhu mu jële xadiis bi ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu daal di koy yëkkati ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na idaa zahara suu'u fil ardi anzala allahu ba'sahu fiihim qiila yaa rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam wa fiihim ahlu taa'atihi na'am thumma yub'athuuna ilaa rahmatillaahi ta'aalaa allah bu tasee law daal di feesal suuf loolu nag suuf si yëpp mooy suuf sa fees boroom bi man na day jël ci namm nammam nag la ko teg boroom bi nag xakim la te karim la te ku mën a muñaakoon mooy muñaakoon bu mag bi waaw te mooy alxalim ki ñeewante ay jaamam tax ñuy def lu bon waaye mu leen di yéexe ngir ñu delluwaat ci moom loolu lépp mën na ne mais bu yooyu yëpp dàqoo ba mu léegi nag mu de décréter jël dóor leen mbugal mi ñoom ñëpp la koy dóor da koy wàcc waaw ñu ne ko mais yonent bi sallallahu alayhi ñi nga xamante ne ñoo koy jaamu moom borom bi ahlu ta'ati nekk ci leen mbir mbugal mi dal leen mu ne ko waaw ginnaaw gi ñu dekki leen ñoom ñooñee ñi ko doon jaamu ci yërmande yàlla waaw kon affaire bi mu ngi nii allahu akbar allahu akbar kon affaire bi yëpp lii la kon mooy lii mooy li nga xam ne mooy li am mooy léeg-léeg borom bi dina mbugal ñu bon ay ñu baax ñu ne seen biir ñu baax ñoo ñee nag soit dañoo gàttañlu ci digle al amru bil ma'ruf ak an nahyu anil munkar mooy dañ cee gàttañlu di digle lu baax tey tere lu bon wala sax def nañu waaye mooy mbon gi da leen a gën a submergé def nañ seen wàll de mais borom bi ñëw daal leen raafal ñoom ñëpp fay leen li nga xam ne mooy muñ gañu muñoon ak loolu nekk loo xam ne tuhra lay doon ak lu leen di laabal di leen setal mbugal moomee waaye bu ñuy dekki mukk ñu dekkaaleeg ñooñu nga xam ne ñoo faatoondoo jamais jamais jamais jamais jamais ñooñ mënuñoo dekkee doo waaw lii mooy li nga xam ne euh, nii lay deme waaw kanta wax biraan euh, am na lu imaam al-Hafiz Ibn bi wax naan wa yuqaalu am na gaa yu doon wax naan ida araada yooyu moom ñun yeneen sa sallam tere ñanu qiil wa qaal gisoon nañ ko hadith sayna <laughs> al-Mughira ak Seydina Abu Hurayra <laughs> Allahu akbar waaw yeneen saa bokk na ci nga xam ne da ko doon aay di ko tere mooy qiila wa qaal nee nañu il paraît que ah j'ai entendu à la télé dire que voilà à la radio waaye y a un m'a dit ça se euh, euh, ça se palabre au niveau du collège de lycée wala de l'école ñu ngi wax lii waaye wax yooyu yëpp takku tous ça amul benn preuve <laughs> yeneen saa salaam. ah wala dégg naa ko ci ci revue de presse bi nangam kon nag déet qiila wa qaal qiila nee nañ wa qaal diw nee na te dara leeru la ci li ngay wax waaw wa kasrati su'al bari laaj wa idaatul maal ak pasar pasaree di yàq alal léegi mooy kon yo- yowal xaafis mu ne rahmatullah alayhi am na gaa yu naan ida araada allahu azaba ummatin aqama nisaahum xamsa asharata sana qabla an yusaabu li allah yusaabal wildaan alladina lam yajri alayhim alqalam intaha loolu fekk da doon wax ne imam ibnu Battal moo ko doon tudd quoi mu ne lii nag moom wax jii moom mooy wax ji nga xam ne teguur ci dara quoi <laughs> waaw wax jii moom laa asla lahu waaw mu ne gaa yi am nañu naan borom bi bu bëggee namm ay aw xeet day def jigéen ña jigéenu xeet ba jaasir quinze ans ngir lan ngir bu ci kenn am doom mooy da def infertile kenn du ci mën a am doom quinze ans ngir bu ko defee xale yi nga xamante ni ñoom tollooguñ fu ñu leen di togg jëf mbugal ma du leen laal mu ne wa hada laysa lahu aslu wax jii moom mooy wax ji nga xam ne amul benn cosaan wa umumu hadith Aisha yaruddu mooy hadith sayyidatu Aisha biñ ci sànk bi mu naan baydaa bi gaay ñëw baydaa mu naan waaye yooyu saa sa nañ la leen di tremblement de terre am na seen seen marché na fi ñii di doxi seen i soxla ñii di kii mu ne waaw ginnaaw gi ñu ñu daal di leen dekk te ñoom mooy ay xale dañ fay nekk ji yëpp ànd ak seen i baay di dox ñenn ñi ay jigéen yu ëmb ak yëpp bi tremblement de ter lépp ñëpp dee loolu day dàq wax ji moo tax wax ji yoon du waxu dara moom waaw mu ne waqat suuhidat te tamit ay mooy feeyi rek. yoo xam ne ñun ñépp ko ku dund daanaka boo ko gisulul sa bopp dégg dégg nga ko waaw actualité yooyu waxat shuhidat daal dinañuy seede fekke di gis ak safinatu nga gis benn gaal waaw mal bu fees dell min ar-rijaali wan nisaa wal atfaal tamriqu fa yahlikuuna jamii'a wa yow ñaata ngay gis bato yoo xam ne lañuy suux ñun xam nañ ko lu joolaa waaw ñun sénégalais yi nga xam ne yow fayes que juddu woon nga le Joola le Joola c'était en deux mille un début mandat góor gi wàdd yow moom nga fekk mais yow après quoi voilà le Joola mooy bato benn bato la woon boo xamante ne nii comme ñoom comme Kasumay bi rek comme may euh, le Joola benn bato la boo xam ne moo doon rallier def liaison maritime ci géej gi waasu géej bato la boo xam ne boo jóge woon port Dakar ngir dem Casamance voilà gars yi nag xam nga rek mbiri wolof lañ ko def mbiri sénégalais dañoo sàggan dañ koo duy ba mu rembat waaw bato bu këpp bato bu ba këpp ña nekk sax exactement xamuñu ñaata lañ tellement dañ koo surchargé te marchandise yi ñu doon indi marché port bi dañ toxal ko léegi boo maraîcher Pikine yooyu yëpp dañ ci doon duy ay marchandise nit ñi ba pare mu tombé woon ak école doon waaj ubbi ci nawet bi noonu élèves yu bari étudiants yu bari jóge foofu ngir ñëwaale dakaar ak yooyu c'est subhanallah é loolu musiba kii bu graw la woon kaaw waaye choc la defoon choc choc gars na ci guddi gi doon ci lëndëm ji ci la bato bi daal di bato bato la joolaa suux gaa yu bari faatu allahu akbar yow loolu am nay xale loolu la imaam al-Hafiz Hajar di wax ne la loolu niñ koy gis ay bato bu fees del daal suux góor ñi ne ci jigéen ñi ne ci ay gone ñoom ñëpp ñu alku nii nag ñoom ñëpp alkuuñ woon waaw am ñu ci ne woon ba léegi nii may wax ñu ngi dund waaw ñooñ borom bi moo leen seen aajaal seeni àpp moo jotul woon waaw loolu ñoom ñu alku loolu ñu koy gis mu ne wa mislu tamit saalam lii dàq wax ji naan ay yàlla bu bëggee buggal ci gone ya day day day day infertile daal di jaas jaasir loo jigéen ñi quinze ans bu ko defee xale yi loolu moom waxi caaxaan la mu ne beneen boo xam ne lu leer la wa mislu dar alkabira léeg-léeg gis kër gu mag taxariku gu lakk waaw Europe leen nga gis ko nga nekk genn kër ñu ngi la journal bi ñu ne kër sàngam dafa kii ba guddi rek explosion immeuble bi di wadd ña fa ne woon daanaka soit ñëpp dee wala ñu bare faatu waaw wala mu lakk war rifqatul kathira ak ñu gis benn mbooloo mu bari ñoo xam ne ñoo ànd compagnonnage de voyage taxruju alayha qutta'u tariq fa yahlikuna jami'an aw aktharuhum ay agresseurs yu bon bien armés yoo xam ne pare nañ ngir rey leen jël lañu yor daal di leen kar rey ñoom leen ñoom ñëpp nangu seeni affaire wala ñu bari ci ñoom mu ne wal bala wal wal baladu min bilaadil muslimiin te tamit dangay ngay gis ab dëkk ci réewu jullit yi yahjumu al kuffaar nga gis jull yéefar yi daal di leen songu bu dee tey ay bomb lañ leen di dóor wala yu mel noonu wala euh, jamono jooju gaa yi ñëw fa yabduluuna sayfa fi ahliha ñëw bu dee temps yi nga xam ne dañuy ñëw genre razzia comme li nga xam ne moom la croisade yi doon def. daal di ñëw romb ay village jullit dañuy nangu ci Jérusalem ravager foofu yëpp rey rey gaa yi man a rey yëpp jàpp ñu war a jàpp mu ne loolu doo ko ay xale ki ndaw yëpp waaw mu ne waqat waqaata lu mel nii xewoon na zalika min al xawaarij jóge ci xawaarij yi nga xam ne ñoo génnoon ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ak képp kuy yi man lu jiitu woon summa min al qaramita mu ne qaramita yi tamit mooy ñu bon ñoo ñu ñëwoon rek <laughs> ba seen waaja yéegoon ca kaw kaaba ga jël jël pierre noire naan ay na tayral ababil <laughs> waaw naan waay maa ngi nii laa wax ana ay na tayral ababil laa wax bon mooy di ñaawal alquran quoi ana picc yi nga xamante ne nii moom lañ waxoon ne ñu ñëwoon ngir yàq kaaba gi dañ neena kii woon ah tarmihim bi hijaaratin min sijjil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul ana picc yooyu mu ne ngeen def ab roba bu ñëwee noonu lañ ko def man maa ngi nii jël naa pierre noire yéeg ci kaw kaaba gi di kii mais ci kaw la yéeg ci jóge rek ne dëll ci suuf daal yàqu na ne ko waaw kay benn ngoog <laughs> muy xaraamite yu yées yi demoon nañu ko <laughs> summa mina tatar axiran ginnaaw gi lee tatar mooy ñooñu ñoom <laughs> mbokki jën gis xaan yi sawaay ñoom jën gis ñoom gën gis ñooy gaa yi nga xam ne tataar yi non gaa yi gaa yee sonaloon julli ñi dugg Bagdad daal di saccagé yu mel noonu <laughs> waaw moom la ache mooy gaa yooyu rek nga xam dañ doon dañ doon dañ doon ñëw rek mais gaa yi benn benn bi dañ leen a jekkal quoi waaw ñu mel noonu mu ne wallaahu te borom bi almustaan ci moom la ñuy sàkku ndimbal lii yëpp am ay gone gi faatoo ki ñoo xam ne lii ngeen bëgg a wax yi bëgg a wax naan ay yàlla day nàngam yii waxi caaxaan la quoi <laughs> waaw <laughs> allahu akbar waaw moo tax Jaabir bi nga xam ne boobu it gisoon nañ ko mooy yub'athul mar'u ala ma mata eh, alayhi <coughs> mooy képp ku nekk waaw yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi akbar imam Muslim moo ko soloo ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na hmm? yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi bu nekk ci kaw li mu faatoo ci loolu lay dekkee pas-pas ba nga amoon ba ngay daa ba ngay dee boo dekkee ci noonu ngay dekkee pas-pasu yéeféer wala naafiq boo dekkee naafiq wal iyaadu billah waaw kon képp koo xam ne dee dalaa fekk ci ñoo xam ne ay tooñkat lañu mu ne la rëf dalaale la ah suwaa bu dee ku gàttañ lu la loolu mën na nekk loo xam da koy setal ci bàkkaar googu ginnaaw gi ku baax la woon yàlla dekkil ko ci yéene bu baax gam ne woon ak lam doon jëf lu baax wala bu dee defoon na la ko war mooy day dem directement ci yërmande yàlla wala mooy koo xamante ne nii ku bon la woon moo gaayee àndoon mais da doon nëbbu di leen jox ay information ngir ñuy rey jullit ak lépp mbugal mi ñëw boole ko kooku moom ca yéenee ñoo ñëli la waaw léegi nag da xalaat ki nga xamante ne moom ci côté da leen doon dimbali wala daa gërëm lu bon li ñu bon ñoo nekkoon kooku moom bu deewee ci seen biir ban problème lay am allahu akbar waaw am na nag euh, al imaam ibn abu ibn abi jamra faxlu diini rahmatullah alayhi moom imaam alxaam nu hajar mu ngi naan moom nag daa mel ni daa jéng wa janaxam nu abi jamra ila anna alladina yaqa'u lahum dhalika innama yaqa'u bi sababi sukutihim an il amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa amma man amara wa naha fa humul mu'minuuna haqqan la yursalu la yarsu la yarsilu la yursilu allahu alayhim al'adaba bal yadfa'u bihim al'adab wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun wa qawluhu ta'ala wa ma kana allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun moom mu ne wa yadullu ala ta'mim al-'adhab liman lam yanha 'an al-munkar wa in lam yata'atahu qawluhu ta'ala fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi innakum idhan mithlahum mu ne al-imam Ibn Abi Jamrah fahlu al-Madini al-Andalusi al-Maliki rahimahullah moom nag daa jéngi ci kene <laughs> mooy bon non buggal mi ñii yeneen saa saa wax ci xadiis yi yëpp ñi muy dal ñenn kese la mooy suppo mooy comme li imaam al-Qaadi Ibn al yi waxoon comme loolu bu njëkk bi kene ñooñ mooy ñi gàttañlu mooy ñi nga xam ne dañoo noppi ci digle lu baax ak tere lu bon toog di jaay ne ñoom dañoo jàmbure waaw nit da dugg li sa yoon nekk seen affaire lañoo xam waaw mu ne kanta ak ci digle tey tere safaan ñooñu ñooy woy gëm yàlla yi dëgg dëgg ñooñu nag borom bi du wàcc ci ñoom ay buggal quoi li am ba des ñoom ñooy tax buggal yi du dal ci gaa borom bi day jañ buggal yi ci ay xeet parce que ñu baax ñene ci seen biir mu ne lool li koy dëgëral mooy bi borom bi tabaaraka wa taala wax wa ma kunna ñun nekk ñu mukk di alak ab gox ab dëkk lu dul illaa lu dul wa ahluha fekk ay ñitam ñoom ñëpp na dañuy tooñ alors que ñi nekk seen biir baax kon di def di digle lu baax di tere lu bon ñooñu kon euh, kon ñii buggal yii yëpp yoneen saa sam di wax ci xadis yi ñu fi tudd yëpp mooy ñi nga xam ne dañoo gàttañ lu woon ñu jàpp ne voilà c'est pas grave c'est leur affaire waaw mu ne loolu da koy dëgëral ak beneen borom bi ne wa ma kaana Allahu li yu'azibahum borom bi newul mukk di leen buggal fekk yow yaa ngi seen biir yow yonent bi alayhi saa sam borom bi du leen buggal te ñoom ñu fekk mukk fekk ñu ngi sàkku euh, ak suturaab akum njéggalam mu ne kantaan ak leneen kon lii bu leeree moom mu jàpp na kon lii ñi ñu buggal noonu yépp lenn la mooy ñi nga xam ne dañoo noppi ci digle lu baax ak tere lu bon mu ne wayarullu ala ta'mimil adab li man lam yan léegi nag lii wane ne moom bu nee nag kantaa ki deful lii diglewul lu baax wala ñi diglewul lu baax terewul lu bon que mbugal mu ñëwee da leen di da leen di laal ñoom ñëpp même bu dee moom deful lu bon li ah mais fee la toog di jaayum jaam mooy li borom bi wax ne bu ngeen déggee ayatullahi tustahza'u yustahza'u biha ñu koy sabote bu ngeen déggee aaya yàlla yi am ñoo xam ne ay sabotekat lañ di sabote diine di fooy diine fala taqudu ma'ahum bu leen toogateeg ñoom hatta yaxuudu fekk ni nga xamante ne moom la ñuy xuus fii hadithin ghayri beneen sujet bu wuteeg boobee gis nga bu ngeen ko deful innakum idan ma'ahum bu ngeen jugul te ngeen conscient yéen nag ñoom yéen a yem te kon mbugal mi lu moo tax borom bi ne day jaamiu dalay boole eh, eh, eh, yéeféreeg naafiq yi jahannama ñoom ñëpp kon mu ne lii day wane ne kon ñi ñuy mbugal mooy ñi deful dara ñi deful lu war a def waaye loolu dañ naan attention hein dañ naan non affaire bi lii mu wax nii am na lii moom laa la doon wax moo tax ci njaal benn bi ne lii benn kaa am na kaa yoo xam ne lii la mais kaay yonent bi alayhi salaatu salaam wax kay daa leer Sayyidatu Aysa xadisam bi daa leer xadis numéro deux ci Riyaadu Saalihiin bi mu naan mais yonent saa salaam nii am na ñoo xamante ne nii ñu ngi seen marché yeeg seen yooyu ñooñ da ngaa foog ne ñoom ñoom defuñu li ñu war a def mais man na def li ñu war a def ak ñi nga xam dañ doon voyage Ibnu Sabiil waaw moom ku baax la fa mu jóge noonu muy romb foofu fekk ñu leen di buggal ñu boole waale ko ci est ce que buggalaale wuñu yonent saa la ñuy buggal waaw buggal bi ñoom ñëpp lay dal faatu gi ñoom ñëpp lay dal tremblement de terre bi après ñuy yée ku nekk ci yéeneen voilà loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg waaw waaw waaw mu ne wa yustafaadu min hada mashru'iyyat al harab ah, min al kuffar wa min al zalama dañ ciy jàng ci xadiis yii bu Seydina Ibn Umar bi ak yi mel nii yëpp ñu fi wax Sayyidatu Aisha ak yooyu këne mooy yoonal buñ yoonal nit ki di daw ci yéeféer yi ak tooñkat yi bul fekk fu ay tooñkat nekk nga ñëw ne joox seen biir waaw bu dee ne ñëwoo ngir laay biir leen wala ne yow buñ la gisee dina tax ñu retenir burul yooyu yow du yaboo nga dem sa yoon waaw waaw ndax li anna al iqamata ma'ahum min ilqa'i an-nafs ila tahluka ndax yi nekk ak ñoom bokk na ci sànni sa bakkan jël sa bopp sànni ko ci lu lay alak parce que ñoom mbugalum yàlla moo gën a jege seen mbaru tànk yi léegi nag boo nee juux ci seen biir yow heure bu nekk mbugal bi man na agsi te bu ñëwaatee da ra bu ñëwee dalay lay raafalaale ah waaw waaw mu ne hada ida lam ya'unhum lii mooy bu ree mooy dimbaliwu leen boo leen dimbaliwul defoo même bul nekk seen biir waaw walam yarda bi enfant lim te gërëmul sax li ñuy def neexu leen mais foo ko jaar daal mu ngi seen biir da moytul parce que bu nekk mën naa dal kanta fa in aana mooy liñ doon a sànk ci ngay dimbali yéeféri bu dee da leen a dimbali <laughs> aw radiya wala mu gërëm ko fa huwa minhum kooku moom ci ñoom la bokk ku gërëm bon bu nit ñi nekk non mais lii lañ moo ci nekk il sem c'est leur a ah, yow ba voilà ñun saanu touche pas ah gis nga kooku mooy daa gërëm mbir wala mu leen défendre ay eh, am nañ ci droit waaye c'est quoi waaye où est problème waaye seen idée yu tardé yi ngeen di wax te nee na jullit la kat di défendre ñi nga xam ne ñoo fi indi caay-caay ci réew yi kooku moom daa gërëm kooku moom ci ñoom la bokk mbugal bi bu ko dalee c'est pas que kooku non du tuxran kooku mbugal la ci moom parce que day jàppale ñi nga xam ne lu bool lañ nekk bal di leen défendre alors que borom bi woon na na walaa ta'awanu ala al wal bu leen jàppalante ci li nga xam ne mooy bàkkaar ak noonu waaw allahu akbar hein waaw mu ne te lii li koy wane ne waa ji nag tooñkat yi bu dee manulee leen laay biir te tamit du moom ak nekkam foofu day tax ñu retenir ñu bàyyi yooyee sori ko na fa jóge te li koy dëgëral mu ne amruhu sallallahu alayhi wasallam bil isra'i fil khuruj min diyaari samud mooy ba rombee samud rek diyaaru samud waa kër Seydina Salih alayhi salaatu wassalaam ba muy dem Tabuk jaar fa yeneen saa saam dane bu kenn jël ci seen ndox yi lañ fi kii woon mu ne tuur leen aywa waaw da pare ne gaaw leen ngeen pressé seen pas waaw te bu leen jël seen ndox yi bu ko defee hadis Seydina Ibnu Umar la woon radiyallahu anhuma mu ngi ci saxiix yi bu ko defee mooy te du ko leen leen daloon dal leen ngir bañ di des foo xam ne këru ñoo xam ne zalamu anfusahum dañoo tooñoon seen bopp bu borom bi bëggaloon leen waaw kon nag mu ngi noonee le fait que nag ñi nga xamante ne malgré ñoom dañoo nekkoon ci ay nit ñoo xam ne dañ doon caaxaan di tooñ boroom bi boroom bi buggal leen waaye ñoom ànduñu ci woon ca lañ nekke woon te gërëmuñu ko woon moo xam di doon nañ leen ko tere wala terewuñ leen ko eh, bu dee ki terewul moom waxoon nañ la lool day nekk loo xam ne amaana mooy punition bi ko yàlla teg ci àddina bi wee loolu da koy setal bu dee ki nga xam doon def li wan loolu mooy atteb yàlla kene nii lay deme waaye nag seen teer fa ñuy teer ëllëg du bokk ndaxte ila rahmatillah alors que ñeneen ñi ila ghadabillah ki newoon ci yoon moom ci yërmande yàlla la jëm kanta ki nga xamante ni moom ci caaxaan la newoon ak yàq ak ñeneen ci doon jàppal di ko gërëm ñooñu ci niqmatullah bugalul borom bi tabaraka wa ta'ala waaw léegi lépp loo xam ne lu leen dal la ci metti ah, ndax ma asaaba al mar'u min maradin wala wasabin wala nasab lu dul ne borom bi da ko ciy faral ay bàkkaar waaw ñi nga xam ne même bu dee ñi nga xam ne sax ñoo doon digle lu baax di tere ci seen biir mbugal mi ñëw amaana yeneen bàkkaar yi ñu defoon borom bi faraale ci loolee jaare ko ci looloo leen dal ñu amaale ci shahada bu dee ab tremblement de terre wala lu jóge ci kaw ne leen tël bu ko defee ndax loolu mu mayaale leen ci darajaay shahid daal di leen yëkkati ay daraja waaw kon mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam waaw waaw mais de toute façon euh, euh, al imam nabi jamra moom li muy wax noonu lool benn kaala rek waaye mooy li mu bëgg a dàq loolu am na te hadith sayyidatu Aisha bi da koy wane waaw këni léeg-léeg ñu baax dañuy nekk def li ñu war a def borom bi di mbugal ñu bon ña nekkal ne leen fuuf boole leen waaw boole leen ci waaw même bu dee ne waxam jooju mu wax imaamul Qurtubi imaam al-Hasan na mu ngi naan ci at-Tazkira ci loolu tamit la jéng waaye li gën a noot insha allah mooy liñ la wax te ne loolu ñoom yooyu ñu wax ay kaala wa maa kunna mu'azzibin yooyu yëpp ak tamit uh, uh, borom bi tabaaraka wa taala wa ma kunna muhlikul qura illa wa waaw mais mooy ñëpp alhamdulilah te tamit benn kaala comme ni defoon Seydina Lut génnalu ko waaw alayhi salaatu wasalaam loolu day nekk nga am ne ñoom bëggoon ñëpp ay yéeféer kese la mais yu bari léeg-léeg ay jullit dañ fay nekk ndax xikma boo xam ne moo ko xam comme ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax fii ne ida anzala allahu taala bi qawmin azaban asaaba alazabu man kaane fihim summa bu'ithu ala a'malihim ci hadis edito Aïsha ala niyyatihim yeneen yi wa a'malihim borom bi bu wàccee bugal ci ay nit day laal raas daal képp ku fa nekk ginnaaw gi ñu dekki leen ci seen kaw jëf yenn ci seen kaw yéene kon loolu mooy wone importance yu yéene fi nga xam ne foofu la tollu waaw mooy mu tandaku mujaalasatu tooñkat yi di nekk ak ñi nga xamante ne mooy tooñkat yi ak ñi nga xamante ne la ñu baaxul parce que kat bu ñëwee dañ la ciy boole ah waaw léegi nag di nga nga am kersa lool ndax a defoo da <laughs> nekk ak gaa yoo xam ne dam yi kese lañ fi nee ak jeu de ca jeu yi mais yow daal tout le temps yaay ànd ak ñoom waaw. buñ ñëwee di leen ŋàññi fekk leen fañ koy defe dañ la ciy boole de même bu dee ne yow da ngay toog na waaw moo tax loolu lu jara bàyyi xel la waaw lu jara bàyyi xel la di moytandiku di toogaaleeg ñi nga xam ne mo muraqabatul asrar waaw way bon yi parce loolu mooy seen su'mu boobu ba day laalaale waaw su'mu zan bi dafa am waaw mooy bàkkaar benn am na lu bon lu muy dégager boo xam ne mën na laa aspirer waale loolu moo taxoon a Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabba al-Sharif al-Maghribi doon wax ne mooy euh, masala boobu ci waa ji nga xam ne daa bëgg a jàpp mais ndox mi am ci piscine bi kese la am te gaa yaa nga fa soluñu presque dara mu war a julli léegi lu muy def day dem foofu ut ci ndox mi jàpp wala lu muy def bam ne li gën a dëgër ci waxu ñaari boroom xam-xam yooyu kii naan day dem jàpp kii na nit day tiim te ne mooy day tiim parce que bu demee foofu afet yàlla am day mel ni sondeel bu ñu teg ci benn benn désert gis nga benn buus yi buñ taal nga teg ko désert boo xam ne daa bari ngelaw lan mooy xew mais da ngay jékki gis ngelaw yu jógalee pes ko tël mu ñëw jadd day wàcc même bay fay ngelaw yi arrêté mu tàkkat jékki rek ngelaw jaaraat see benn droit tël waaye mel na lu mbéj sondeel bi mu dem bay fayat ngelaw li arrêté mu kiiwaat day jekki rek ba ngay jekki rek dootoo gis tus mu fay ko mu ne ngëm yàllaay nit ki noonu lay def ci jamono jooju waaw moo tax nekk ak ñoo xamante ne nii la ñu nekk baaxul moytu waaw ay àndandoo dafa am solo waaw waxoon naa la bés boo sàgganee yooyu gis nga yow li yow boo moytuwul li lay njëkk a dal mooy woyofal mbon waaw li bonoon day ñëw ba rafet ci yow te lool ñu bari ci ñun moo ñu dal waaw ñu bari ci ñun ah a'azana allahu mina yal nañu boroom bi setal quoi yal nañu borom bi repêché mooy am na mbon yoo xam ne am nay jamono laata ñuy ñëw ci réewu tugal yëg wala sax télé yi di bari même bu dee génnuñ Sénégal ak film yu bon yi di am théâtre yu bon wóor na dañ ko dañ ko jàpp lii dañ ko ñaawlu woon mais léegi dafa dañ ko banaliser waaw bañ jàpp ne lii dara newu ci ah voilà ci décor bi la bokk waaw loolu foofu ngay mujje yow mooy li yàlla gara li màgg te garaw ci yàlla yow loolu mooy woyof ci sa xol te bés boo tàmbalee dugg ci engrenage boobu mooy gis nga fi ngay teere gi mooy yow kanta est-ce que yàlla lii wa ko neex ak lu ko naqari day dem ba loolu day effacer ko sa xol waaw waliyasu billah waliyasu billah kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanu yaksibun moo ñuy moo ñuy dal bu ñu moytuwul yàlla nañu borom bi muccal waaw waaw mooy di def yu bon borom bi di tomb sa xol bi yu ñuul tomb bu ñuul ba mu mujj lépp xomaat nga am raynul qalbi koo xam ne xol bi moo moo moo moo moo moo moo moo mënatu la nekk réceptacle de yiw waaw